wa an Ka'b ibn Iyaad radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatil maal rawaahu at-Tirmidhi rahimahullahu wa qaala hadiisun hasanun sahiih kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah ci garab gi ñu nekk di juróom fukkeelu garab de juróom wala chapitre numéro cinquante cinq wala buntu juróom fukk ak juróom bi wax ci ngëneelu dëddu àddina ak di ñaax ñu ciy néewal ak ngëneelu ñàkk mu ne ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu xadiis numéro quatre cent quatre-vingt mu nekkoon bim ne woon waan Abdillah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma annahu qaala marra alaynaa rasuulullah sallallahu wa sallam wa nahnu nu'aaliju xussan lanaa. tey nag walillahi alhamdu wal minna comme ni ñu ko a ñu war a gis xadiisu saxaaba boo xam ne benn xadiis kese lañ ko xamal muy biini muy xadiis numéro quatre cent quatre-vingt-un ñeenti téeméer. ak juróom ñett fukk ak benn mu ne wa an Ka'b ibn Iyad mu ne mu ngi jóge ci Ka'b ibn Iyad al-Ash'ari ko ci Ash'ari yi ash muy Ash'ari yuuna yi nga xam ne mbokk seyna Abu Musa al-Ash'ari ci al-Ash'ari yuuna ko ca Yaman mujj woon nag nekkoon fi nga xam ne mooy Sham radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala mu ne sami'tu dégg naa rasulallah mu ne dégg naa dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam eh, yaqulu muy wax ne inna li kulli ummatin fitna mu ne inna li kulli fitna li kulli umma ñeel na xeet wu nekk wu mas a jaar ci kaw suuf fitna loo xamante ne moom la ko boroom bi di nattoo waaw loo xam ne moom la koy ixtibaare mooy bari na yu ko ixtibaare yu ngi koy nattoo waaye di ci gën a fis waaw waaw ba ca gën a fis ci xeet wu ne am na bu gën a fis ca xeet wa xeetu Seydina Nuux am nañ seen fitna woo xam ne moo gënoon a fis xeetu Seydina Isa naka noonu naka noonu xeetu Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam yeneen bi alayhi salaatu wassalaam nag bi ñu xamal moom xeetam li leen borom bi gën a nattoo tegtuwul ne yeneen côté kenn du leen nattoo yeneen yaa ah sii mais bii mooy bi ci gën a fee mu ne kon inna li kulli fitna xeet wu ne de am na fitna goo xam ne moom la ko boroom bi épreuve bu mag boo xam ne moom la gën a ràññeekoo ci yeneen xeet mu ne wa fitnatu ummati sama xeetu sama fitnaay xeet nag bi ci gën a ràññeeku almal mooy alal allah <laughs> almal mu ne rawahu tirmidiyu mu ne xadiis bii de rawahu soloo na ko ak tirmidiyu al imam waaw ak tirmidi rahimahullahu taala bi mu ko soloowee mu ne wa qaala mu ne xadiisun xasanun saxiix mu ne waqaala ne mooy bam ko soloowee da cee teg ne xadiisun lii def xadiis la boo xamante ne nii xasanun bu baax la saxiixun bu wér la allahu akbar allah akbar waaw kon xadiis bi lii la léegi laaj bi mooy est-ce kon première laaj est-ce que al imaam Abu Isa at-Tirmidhi kese moom moo ko solo rahmatullah alayhi ñu ne la déedéet al imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi ma moo ko ci fekk kon al imaam al-Hafiz at-Tirmidhi mu ngi ko indi ci abwaabu zuhdi an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa anna fitnata hadhihi al-umma fil maal mu ne haddasanaa Ahmad ibn Mani' al-imaam Abu Iisa rahimahullahu ta'aala mu ne haddasanaa nettali nañu Ahmad ibn Mani' di Ahmad ibn Mani' ibn Abdirrahmaan Abu Ja'far al-Baghawi al-Haafiz al-Marwazi al-asl waaye al-Baghdaadi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne nee na haddasanaa al-Hasan ibn Sawwaar mu nekk ñu nettali mooy al-Hasan ibn Sawwar ibn Sawwar al-Khurasani Abul Ala al-Baghawi al-Marwazi du du Marwazi de du bi zaay mais bi zaal waaw al kon mu ngi noon al-Hasan ibn Sawwar qaala mu ne haddathana Layth ibn Sa'd mu nekk ñu nettali mooy Layth ibn Sa'd di al-Layth dañuy wax laytu laytun di wax al-Layth mu al-Layth ibn Sa'd ibn Abd al-Rahman al-Fahmi Abul Harith al-Misriyu waa boroom xam-xamu waa Misr xaritu imaamu Malik rahimahullah waxoon nañ la Médine la ne woon ginnaaw gi mu mujj nekk Misra an Muawiya ibn Salih kon lan Layth ibn Sa'd jële ko ci Muawiya ibn Salih di Muawiya ibn Salih eh, Abu Amr ñi ne Abu Abdirrahman al-Hadrami al-Andalusi al-Qadi al-Himsi rahimahullahu ta'ala anna Abdirrahman ibn Jubayr ibn Nufayr kana Abdurrahman ibn Jubayr ibn Nufayr haddathahu moo ko nettali mu Abdurrahman ibn Jubayr ibn Nufayr al-Hadrami eh, <clears throat> moom itam al-Himsi rahimahullah mu ne an abiihi haddathahu anna Abdurrahman ibn Jubayr ibn Nufayr haddathahu an abiihi mu Abdurrahman jël kon ci Jubayr ibn Nufayr ibn Malik ibn Amir al-Hadrami rahimahullah Abu Abdurrahman ibn Abu Abdillah moom itam alxadramiyu alchaamiyu alximsiyu rahimahullah an Kaab ibn Iyaad moo ko jëlee ci Kaab ibn Iyaad al ashari ko joowoon comme niñ la ko waxee léegi ca waa Yaman ashari yu ne yi moom nag benn xadis bi kese la am moo tax al imaam ibn Sa'd ibn Muhammad ibn Sa'd az-Zuhri rahimahullah mu ne sahiba an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa rawaa anhu hadiisan mu ne Ka'b ibn Iyad bi ànd naag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te soloo na ci moom benn xadiis kese lañ toxale boo xam ne moom lañ jële ci moom mu jële ko ci ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati al-maal haaza hadiisun hasanun sahiihun gariib innamaa na'rifuhu min hadiisi Mu'aawiyata ibn Saalih nii la ko imaam at-Tirmidhi waxe li imam an-Nawawi ne rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih imam at nii la ko waxe dane hasan lii de hadith la boo xam ne bu baax la sahihun bu wér gharibun bu tumuranke mooy yoon yi dafa tumuranke voilà moo tax innama na'rifu xamuñu ko taw noo ne ay benn a ko fi indi ci la jaar innama na'rifu ñun de xamuñu ko min innama dëgg-dëgg na'rifu xam nañ hadith bi min xadis yi ci yoo ci xadisu Muawiya ibn Salih min gis sànq kon xadis baa ngi nii nga xam ne nii la ko al imaam at-Tirmidhi rahimahullah Abu Isa daal di indee léegi xadis bi ginnaaw biñ gisee njàngat bu njëkk boobu ñaareelu njàngat mooy ana ban lëkkaale <coughs> ban rapport ban lien la am ak suñu bunt bi ni ko imaam tuddee te ñu fàttali ko léegi ñuy tàmbale mooy yonent bi alayhi salaatu salaam dañuy mettre en garde ci loo xamante ne nii day fëkk nit ñi bokk na ci ngànnaayi àddina yi nga xamante ne nii moom lay fëkk nit ñi waaw ba tax du ñu tal seen boroom waaw du ñu tal seen boroom li ñuy tal daal mooy dajale alal rek waaw mooy dajale rek gi dem waaw <laughs> waaw nga xam ne nit ñi baax na ba léeg-léeg bu ñuy tagg nit wala di ko bañ a tagg wala ñu koy considérer wala di ko jàppe dara wala di ko bañ a jàppe dara dañuy xool ndax am naa la lam bi te loolu yàgg na moo tax ma ne la yonent bari sa saam bu leen xeet wu ne am na na waaye fitna bi gën a ràññeeku pour sama xeet mooy alal mooy bul foogee ne fit fit a euh, xeet yi jàlloon ñoom fit fitnaay alal amuñu kon si mais nekkuloon ba gën a ràññeeku ci ñoom waaw ndax li koy wane mooy xoolawaa Banu Israël <laughs> li borom bi doon wax ci suuratul baqara bim leen ne seen yonent boobale nga xam ne moom la leen yebaloon ah, te ñoom ñoo doon laaj ne ko ib'as lana malikan <laughs> way ñun daal dañoo bëgg nga déléguer ñu benn buur boo xamante ne nii bu ko defee mu jiite ñu ñun waa banu Israël ba mu ko defee nuqaatilu fi sabilillah ñuy xare ci yoonu yàlla waaw mu mettroon leen en garde mu mettroon leen en garde mu mettroon leen en garde naan leen hal asaytum in kutiba alaykumul qitaalu allaa tuqaatilu ah mbaadu <laughs> yéena ngi mébét di laaj loo xam ne naan borom bi ne leen utal benn koo xam ne moo leen di jiite ak buur bu ko defee mu leen di jiite ngeen di xare ci yoonu yàlla ah mbaadu bu ñu leen defalee loolu du ngeen bañ a xare gaa yi ne ko way wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina <laughs> xam nga rek waxi ku nekk ci jamonoy piix il faut faire attention <laughs> waaw les esprits belliqueux mais ñi nga xam ne xamuñu xare xamuñu xeex ci jàmm képp lañ ne <laughs> jamonoy jàmm ñoo yee ñuy nëbët naan voilà bu kii woo moo tax pataale katu làmmiñ yépp boo seetloo buy tàng ñooy doo leen gis waaw gaa yi nga xam ne ñoo la gën a rëy làmmiñ naan moom kay moom kay moom kay affaire bi kay moom non affaire bi jihad affaire bi way dañoo war a ñafe non affaire bi bur kii woon nangama ci nangam non moom kay ñun ñëpp ci waroon a impliqué wu mooy non non il faut donner l'aval ñun loolu rek la ñuy mooy ñu wax ñu rek gis na ñooñu en général bés bu jotee nga ne leen aywa ñu ne leen aywa léegi la ngeen doon def la doon nëbët di ko wax daan mooy seen suwe seen bë aywa ñëw leen boo mayul doo leen gis loolu la leen seen yonent boobu alayhi salaatu wassalaam doon tiital gaa yi naan ko waj balaa daan laa dugaat yoon yoon yi laay lan moo tere <laughs> ba duñu xare ci yoonu yàlla waqat ukhrijna min diyaarinaa alors que nous nous nous nous étions expulsés de chez ñun ñu génn ñu suñu kër yi ay nit ñëw tooñ dakk ñu nangu suñu kër yi expulsé ñu nangu ko moom ko wa abnaa ana wa abnaa inaa génn ñu suñu doom yi toroxal ñu lu tax kon ba duñu duñu xare <laughs> suñu waroon ne waaye fa lamma kutiba alayhimul qitaal tawallaw illa qalilan minhum waaw gis nga bi ñu farataalee ci ñoom xare nag defal leen lañu waxoon <laughs> ñu wan a ginnaaw lu dul ñu néew waaw moo tax moom gis nga combat yi ce n'est pas affaire de nombre affaire ñii ñoo bari déedéet affaire bi nekkul ci ay bariwaay ak ay tuutiwaay waaw nekkul ci quantité de ci qualité la nekk waaw boo amee mbooloo boo xam ne ay million ngeen te bu ñàkk jotee sawaay cinquante mille mooy mën a taxaw loolu seen millions yooyu lu mu leen jariñ dara abas la pola mbóosóor la waaw du dara zabat la gis nga loolu di fuur ci kaw géej gi mel lim póotit loolu la amul benn njariñ bu ngelaw li ñëw di ko ëf mu dem loolu amul njariñ gaa yi bi leen boroom bi farataalee xeex bi xare ñu doon wax di ko mëbët nee naa yépp suñu borom nee na dañoo wane gannaaw lu dul lu néew waaye wallahu alimun bil zalimin borom bi xam ne dëgg dëgg ñi nga xam ne ñooy tooñkati seen bopp yi léegi nag nan lañu ute xam nga nit day am lay day ut day jéema ut ay échappatoire <laughs> léegi nag nan lañ defe loolu tawallaw mooy bëgg ne comme ko xam nañ ne xare mu ne yoon la <laughs> comme la Abdallah ibn Ubay kaccor bu mag ba defoon keroog Uhud sawaay <laughs> joxe xalaatam yonent may saat salaam euh, jël xalaatu tey takat yonent may saat salaam lim xalaatoon moom la Sayyid Abdallah ibn Ubay ne moom loolooy xalaatam mooy bu ñu génn fenn di fekk waa si ñi nga xam ne ñu ngi fii ci suñu caawa mi di ko saccager jël seen gëléem yi ñu fi indi ak seen fas yi boyal leen ci caawam Medina bi ak suñu tool yi bu ñu génn di leen fa fekk nañ leen xaar ci dëkk bi buñ ñëwee ñoo leen fi gën a xam defal leen en embuscade jigéen ñi nekk ci kaw di tàngali ndox di leen sotti ñun ñu jàmmaarloog moom xale yeeg jigéen yi di leen sànni xeer ak ndox yu tàng yonent bi alayhi salaam comme que mbooloo mi li ëpp dañoo gisoon ñu génn doo ki ci ginoon a màgg muy Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib looloo doon gisal. ba pare mu waatoon sax ne moom dafa woor te du dog lu dul ne dina xareje kuffaaru Quraysh en dehors de Médine yonent bay saab saab ànd ci li wax Abdallah ibn Ubay al munaafiqul mu ngi woon ci dëkk ba mu nga fa woon mu nga fa woon waaye mu nga fa woon lan moo ko tere woona Eh, bi ñuy génn mu ne yonent baay saa saa man manumaa génn ah, parce que man daal sama xalaat bu ñu ko doxalee man dinaa génn bu ñu ko doxalul nag c'est bon waxul lool <laughs> dafa bokk ci ñu génn di dem waaye bañ demee ba jege Uhud sawaay <laughs> moo xam ne fii Quraysh ngi de Abu Sufyan wa hizba <laughs> Abu Sufyan ngi ñoom Ikrimatu ibn Abi Jahl ngi ñoom Safwan ibn Umayya ngi fii te waa Makka deux cent fas lañ indi fas deux cent lañ ci indi nekk trois mille personnes waaw <laughs> sawaay xam ne caafa caaxaan faaxee dëgg a des sawaay ñalli dem dëpp un tiers armée bi ñuy wax ma naan non c'est damaa xam ne fii xare du fi am quoi <laughs> non bu xare naroon a am sax ma wax waaye xare dafay narul a am quoi loolu moo tax waaw mooy ñooñu noonu la ñu mel gaa yi nag mooy dafa ut lay lay bi mooy lan xare du fi am xare du fi am xare naru fee am voilà loolu mooy lay bi mu joxe gaa yi tamit lan lañ joxe ñoom comme lay wa qaala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taaluuta malika waaw ne leen seen yonent ba ne leen alayhi salaatu wasalaam borom bi comme que ne yéen a waxoon mu utal leen ba buur boo xam ne moom ngeen di àndal di xare ci yoonu yàlla léegi borom bi utal na leen Taalut mu nekk seenu buur lan la ñu wax qaalu ne ko anna yakunu lahu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al min al waaw xam nga lan lañ évacuer ne kooku il ne mérite pas d'être notre buur quoi <laughs> non kooku war ñoo jiite waru la nekk nga xam ne moo ñuy jiite loolu lépp c'était daw deuxième ngir li ñu wax xam nañ ne moos xareef yi am après <laughs> ñu ñu bëgg léegi amatul niñ def ñu ne non ki nga ñu tànnal buur kooku il n'est pas légitime quoi <laughs> waaw ñu ne mais am naa yakunu lahul mulk mais kooku nan lay nan lañ koy joxe buur ji ci suñu kaw ñun wa nahnu dañu ahqqu bil mulki minhu ñun ñoo ko gën a yelloo nguur fan la fan la tegu li ñu wax teguwut ci dara ñoom ñëpp xanaa duñu waa banu Israël rek ah. <laughs> walam yu ba pare beneen benn ko beneen walam yu ta sa'atan min al tam moom joxuñ ko yaakaruñ ko ci wàllu alal waaw gis nga mooy fi ñuy considérer nit mooy ak am amalak la mu am ak la mu ñàkk bokk na ci lañu tiiñale game ko kii nga xam ne moom la borom bi def seen buur mooy walam yu'ta sa'atan min al mal mooy ñàkk alal lan la ab gàkk-gàkk la ñàkk alal lan ab wàññeeku wàññeeku la loolu lañ ko jàppe te loolu kon gis nga waa banu Israël la woon kon yàggoon na <laughs> kon fitna boobu suuf daa gën a ràññeekoo ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi moo tax mu ne inna li kulli ummatin fitna xeet bu de am na fitna bu mu gën a ràññeekoo waaye sama fitnaay xeet surtout mooy alal léegi nag ñoom ñu doon ci lëkkaale yi ba léegi kon yeneen ci lay sàttaram di ñu wax ne nag attention gis nga bokk na ci mbaal pion wala poison yi nga xamante ne yu àddina yi muy jàppe nit ñi bokk na ba ca gën a rëy ci sama xeet mooy alal waaw waaw dafa bokk ci tóor tóoru àddina yi nga xam ne moom lay naxe nit ñi <laughs> waaw waaw yi nga xam ne moom la lay wan moom la lay wan nga foog ni lii dafa liis de eh, attention ah lii baax na kët gaa yi <laughs> lii eh, eh, attention ah lii baax na de yooyu alal dafa bokk ci yooyu te borom bee ko almaalu wal banuun ziinatul hayaati dunya waaw gis nga almaalu moom la njëkk alal wal ak doom ziinatul hayaati dunya tóor tóoru taataaru addina bu doye di ji te gaaw a jeex la <laughs> waaw yooyu ci tóor tóor yooyu nga xam ne moom la lay naxe nga xam ne moom la lay xoye nga foog ne lii nii am biscuit la lu eh, ron lii ndekete boo ñëwee ba xam ne du mbiskit di nga xam ne laysa turi safwa illa qadra at kadaran min ba'dihi waaw fu mu la leer xamal ne am nay nëkk ay nëkk nëkk ci ay ay ay ay nëkk nëkk ca gannaaw almaal alal wal wal wal banuun lii ay ci tóor tóoru àddina yooyu muy muy fenk xelu nit ñi ci la moo tax nag yonent bi sallallahu alayhi garde xeetam waaw te na ngeen ko mooy tënd ko de comme que xam ngeen ne sama fitnaay xeet bi gën a ràññee ko mooy alal kon mooy la mooy kon def leen attention def leen ci attention léegi nag ah tekkiwul nag que euh, bon kon loolu mooy yow da bëgg wax kon alal baaxul non ku la wax ba. <laughs> ah ku la wax lool borom bi dañu ciy nattoo xanaa borom bi waxul ne kullu nafsin za'iqatul mawt wa nabluukum bish-sharri wal xayri fitna wa ilaynaa turja'uun waaw suñu borom nee na kullu nafsin za'iqatul mawt bakkan bu ne dina mos dee waaw bakkan bu mos dund bu ne bés ngi ci bés yi ci kanam. dina mos dee waaw wa nabluukum baata ngeen di dee nag ñoo leen di nattoo fii bi sharri nan laa leen di nattoo ci loo xamante ne lu yées la lu metti lu naqari waaye wal xayri ak lu baax fitna ñaar yépp di fitna boo <laughs> tax fitna ku jàpp ne lu bon kese la déedéet yàlla dalay lay nattoo ci yu baax di la nattoo safar di xool nan ngay doxale waaw wa ilayna turja'un te ci ñun nag ngeen di dellu ci ngir ma ma leen doon nattoo maa leen koy saytu faire le bilan ak bu lan ngeen def waaw kon mooy alal gi yonent ay saasaan dañu ci mettre en garde xam ne kon mooy fitna yi suñu borom ne wa nabluukum bi sharri wal xayri fitna kon alal gi mooy bi ci gën a mag ni ci suñu xeet léegi nag attention mooy yow ku nekk selon na nga ciy doxale ak na koy wuteeg na koy faggoo loolu mooy nekk sax loolu la la borom bi di laaj waaw gisoon nañ fi hadis bi nga xamante ne moo doon wax naan euh, euh, euh, tànku kenn du yëg du jóg yowmal qiyam bu dekkee lu dul ñu laal ko ci ñeent de bokkoon na ci an maalihi ci alalam gi nit ku nekk ah min ayna iktasaba ana fan la ko faggoo nan la ko amee wa min ay wa ila ayna anfaqa ak ci la ko dépensé mu double question ci alal moo kese moo am double question boobu <laughs> noo ko amee nga rëb nga rëcc foofu a ah, ba nga ko amee dagan na waaye nga def ko ko xaraam kon yow cinquante cinquante nga am am nga fii dix am fee zéro <laughs> ba léegi ci question alal moom moo ko am double question waaw kon nag mooy te boo yonent saa saa waxoon na inna hadha al mala hulwatun gis nga alal ji oh xool wa de dafa neex xabira te nëtëx waaw alal ji dafa neex te nëtëx comme addina rek gis nga inna ad-dunya hulwatun xabira waaye inna hadha al-mal dëgg-dëgg gis nga alal ji xulwa dafa neex waaw xabira waaye nag nëtëx na waaw day leret c'est liñ naan sonnante et trébuchante <laughs> noonu la melo loolu la léegi sauf que borom bi nag da leen nattu de da di nattu ngir mu xool ana lan ngeen di jëf comme li waxoon ci dunya gisoon nañ ko waaw wa inna allaha ci wàllu àddina ta'ala mustakhlifukum fiha fa yanzura kayfa ta'malun waaw mu xool lan ngeen di jëfe mooy alal jiit noonu la mooy bu la ko yàlla joxee nga foog ne ah léegi nag mooy pour may mooy yàlla sama ngóor ak bopp la ñi ko amul nañoo ñàkk fulla amuñu fayda amuñu am amu il manuñoo ñàkk nanguwuñoo sonn waaw waaw di xoole nit ñi de oo di xeet nit ñi parce am nga loo am ah suñu boroom ne déedéet de joxuma leen ko ngir loolu waaw fitna la boo xamante ne nii nag ah bi sharri wal xayri fitna waaw waaw yéenay xool képp koo xam ne da koo am fàggu win wu dagan nga xam ne mooy li gën a sellu nit mën a dunde waaw yenente way saab saab waxoon ne wa inna nabiyallahi daawud alayhi salaam kaana ya'kulu min kasbi yadihi li gën a teeylu ci dunde mooy li mu fàggool boppam li mu fàggoog loxoom te yonent yàlla Daawuda li mu doon nekk buur alayhi salaam baalewul woon walla ci nguur géeg affaire yéeg fast duy nguur déedéet moom moo doon liggéey li muy dunde moom ak njabootam waaw kooku bokk la ñi nga xamante ni bañ leen falee lañ commencé seen train de vie explosé te lépp jóge ci mbiru ci mbiru nguur gi waaw déedéet moom ci loxoom lim doon fàggul loxoom loolu la doon dunde kon nag inna li kulli ummatin fitna kon nag mooy tëddaku leen mooy nag bu mu leen fëkk de bu mu leen fëkk alal ji bu mu leen fëkk mukk ba fàttaliku leen fàttaloo leen seen borom bi nga xamante ne nii moo leen fenn ngir ngeen jaamu ko waaye it moo leen digal ci alal ji mu leen jox que du da ngaa gën a muus nit ñi de wala da nga leen ëpp leen laa wax ba tax yow nga am ñoom amul déedéet du loolu. waaw du loolu de borom bi lenn kese la dala koo jox ngir xool li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ngir mu ah daal di leen saytu fekk leen ana lii ma leen jox kan moo ci gën a rafet man kan moo ci gën a rafet jëfali ñu ngi ciy jëfe waaw waaye nag malheureusement ñi ci mucc bariwul fitnaay alal waaw nit ñi daa mel ni buñ gisee alal seen fi ci tëb waaw dootuñ ànd ak seen sago waaw moo tax it ra'aytul ma naasa qad maalu ila man indahu maalu man laysa indahu maalu fa anhu naasu qad maalu ra'aytul naasa mu ne gis naa nit ñi da qad maalu ñu ngay jeng jëm ila man indahu maalu te ña nga xamante ne ka nga xam ne moo yor alal gis nga maal comme turam maal maala mooy ci arab mooy jeng na gis nga alal boo boo boo àndul ak ragal yàlla dalay yëngal <laughs> waaw mooy maala mooy yëng na yam yiinu mu ngay yëng nag di dévier da ngay dévier <laughs> waaw mu ne gis naa nit ñaa ngay jëng jëm ilaa man indahu maalu te ña am alal wa man laysa indahu maalu kanta ka nga xamante ne amul alal fa anhu naasu qad maalu nit ñeen koy wëlif jëng du ñu dem ci moom waaw moom kay du bari ay ñu muy nekkal day wéet ndeysaan ndax amul dara waaw moo tax ñu doon nit ñi képp koo gis ñu koy tuumaal yenn yi daa fekk amul alal rek